أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تك تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ثم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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du naa biñ sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabu mawaaqiitu as-salaat wal jaami' as-sahiih bu imaam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun qawlullahi ta'aala munibiina ilayhi wattaquuhu wa aqiimu salaata wa laa takuunu minal mushrikiin bunt bi nga xam ne mooy wax di leeral waxu borom bi subhaanahu wa ta'aala ne da ngeen di jébbalu jëm ci moom borom bi subhaanahu wa ta'aala jox ko seen lépp te na ngeen ko ragal te na ngeen taxawul julli te bu leen bokk ci nga xamante ne ci boo leen bokk ci way bokkaale Ah, gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga moom mooy wax ci nga xam ne hadith waxtu gisoon nañ ci ne bokk na ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ni nga xamante ne ñoom ñooy waa waxtu Abdul Qays ni daf leen wax daf leen jàngal taxawal julli loolu kon maanaam mu nekk loo xamante ne daf leen di leeral ne loolu ci lañ war a taxaw bokk na li nga xamante ne moom lañ gisoon ba tey mooy baabul bay'ati ala iqamis salat buntu jaayante gi nga xamante ne moom lañu jaayante ci war taxawal julli gisoon nañ ci hadith sayyidina jarir ibn abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay wax ne jaayante nag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mulim ci ñett ci suñu hadith bi moom mooy ne ala iqaami salaati wa itaa'i zakaati wan nafha li muslim ci di taxawal julli <coughs> ak ci joxe azaka ak ci laaya biiru bépp képp koo xamante ne jullit nga naka noonu gisoon nañ baabun as-salaatu kaffaara buntu bi nga xamante ne moom moo doon wax naan julli daal ak kaffaara la day far dakaar te moom mooy xadiis bi nga xamante ne biñ ci liñ ci jotoon a biñ jotoon a woon nañ ko ci bi weesu mooy hadith sayyidina Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante moom la lu sayyidina Umar radiyallahu doon ko laaj kan moo mokkal ci waxu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam luy teg tamit fitna mu leeral ko ne ko fitna maanaam mu ne ko moom mi mokkal na ko te bokk na ci mu ko leeral moom mooy fitna waaye fitnatu rajuli fi ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi tukaffiruha as-salaatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu maanaam moom mooy <coughs> fitna bi waa ji di am ci biir moom ci biir njabootam moom ak waa moom ak soxnaam wala boog mu am ko ci alalam wala boog mu am ko ci doomam ak doomam wala boog mu amee ko ci li nga xamante ne ay dëkkandoom xeetu fitna googu noonu moom julli ak koor ak saraxe ak digle lu baax ak tere lu bon ñoom dañ koy fat waaye bi ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu waxee fitna ne ko lu gën a rëy loolu moom laay laaj bi nga xamante ne comme duusi géej la yoo xamante ne yu yu yu yu dalaate nag loolu nag ginnaaw ga ci la ko leerale wax ko li nga xamante ne tamit déggoon na ko ko jàngi woon na ko xamen woon na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye li nga xamante ne moom moo ko taxoon a dikk moo taxoon mu indi hadith bi ci suñu buntu bi moom mooy li nga xamante ne moom la doon wax naan fitna googu nga xamante ne moom mooy yi dal nit ki ci biir maanaam ci biir dundu gi nga xam ne mooy ko vie quotidienne am loolu li nga xamante ne moom moo ko ci dal loolu moom julli daf bokk na ci li koy far <coughs> naka noonu koor bokk na ci li koy far naka noonu saraxe ak digle lu baax ak tere lu bon yooyu yëpp dañ koy far mu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi lay haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id ibnu eh, Jamil ibnu Sa'id ibnu eh, Jamil ibnu Tarif ibnu Abdullah as-Saqafi muy Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn génn àdduna cent cinquantième année génn àdduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu nga xamante ne dégg la ci imam Malik ci imam al-Layth ibn Sa'd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak ñoom tabaqa ku mel ni ñoom ñoom ñaari Hammad ibn Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama naka noonu ñi nga xamante ne moom mooy ku mel ni suf ñaari Sufyan tamit Sufyan Sa'id ibn Sa'id as-Sawri ak Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' naka noonu jëlee na ci ñetti tabaqa maanaam ñetti tabaqa la solowee hadith rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari solo na ci moom 308 hadis imam al-Bukhari imam Muslim 668 hadis naka noonu noonu la nekkee koo xamante ne ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye maanaam sëriñ la ci juróom ñi mooy al-xamsa maanaam ci juróom ñi imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam Tirmidhi nasai amma imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim imam Ibn Maaja moom dafa jëlee ci eh, maanaam moom dafa solowee ci ku solo ci imam Qutayba bi rahimahullahu taala moo tax ñu wax ne ay hadiis am ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' muy imam bu mag boobu rahimahullahu taala muy Abu Muawiya al-Basri rahimahullah muy Yazid ibn eh, Zuray' maanaam eh, mu ñu koy wax Rayhaanatul nga xamante ne suri waa Basara yëpp moom maanaam bu ñu amoon maanaam fleur boo xamante ne moom fleur bu parfumé la bu mag moom lañ koy tudde mooy rayhaanatul Basara rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne ci biir Basara amul kenn koo xamante ne moom moo ci mel ni moom ah, moo tax Euh, ku mel ne imam Ibn Tabbaa daal na tudd nañ fuqaha yi rahmatullah alayhim ak ñi nga xam ne ñoom ñooy borom hadith yi ak ñi nga xamante ne ñoom du ñu leen jëm ci dara waaye ñooñu ñu mel noonu moom mooy ku mel ne imaamu Maalik ku mel ne Hammaad ibn Zayd ak ku mel ne Yaziid e, e, ibn Zuray' euh, moom <coughs> rahmatullah alayhi comme ni nga xamante ne noonu la noonu noonu la ñu gis ma borom fiqh bu mag la. Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala maanaam eh, dafay wax ne maanaam moom da Yazid ibn Zuray' la daan jiital ci képp kenn dafa wax amul kenn koo xamante ne moom moo gën a dëgër moo gën a sax imam bu mag bi di Yazid ibn Zuray' lool doy na aw tag gi ci moom eh, ay ñi ngi ci kutubu sitta eh, moom mu ne an Sulaymaan at-Taymi rahimahullahu ta'ala te moom mooy Abul Mu'tamir Sulaymaan ibn Tarkhan at-Taymi rahimahullahu ta'ala wàccoon ci waa Banu Taym moo tax ñaan ko at-Taymi muy Abul Mu'tamir al-Basri al-Qaysi rahimahullahu ta'ala moom Sulaymaan mi ngi solowee ci Sayyidina Anas ibn Malik ak ak ak imam Abu Usman an-Nahdi bi nga xamante ne moom lay solo ci moom xadis bi te lu ëpp ci bu ñëwee ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah ci moom mii lay solo wala ba mu solo ci Sayyidina Anas ibn Malik mu nekk noonu moom ak solo na ci tamit Yazid ibn Abdullah ibn Shakhir ak ku mel ni Yahya ibn Ya'mar ak ku mel ni Bakr ibn Abdullah al-Muzani ak ku mel ni Hasan al-Basri ak Talq ibn Habib ak Barakat ibn al-Walid ak ku mel ni Sabit al-Bunani ak Qatada ibn Du'ama as-Sadusi ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim wàccoon na ci kër ci al-imam al-A'mash rahimahullahu ta'ala ak Husayn ibn Qays ar-Rahabi ak ñeneen maanaam nekkoon koo xamante ne dañ ko daan jiital ci xam-xam amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom bokk na ci imam Abu Ishaq as-Sabi'i nga xamante ne kenn la ci sëriñam yi waaye tamit ki nga xamante ne mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan bi nga xamante ne moom moo tax ñu naan ko Abul Mu'tamir moom tamit solo na ci moom mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi ah, naka noonu Shu'ba ibn al-Hajjaj solo na ci moom imam ak Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri ak imam Muhammad ibn Salama ak ku mel ni Yazid ibn Zuray' bi nga xamante ne moom moo solo fi hadith bi ak Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi ak Husaym ibn al-Wasiti ak al imam Sufyan ibn Uyayna ak al ak ak Isma'il ibn Ulayya ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom mel ni ñoom rahmatullahi ala al jami' ku mel ni Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' ah, moom eh, mi ngi kii eh, Muhammad ibn Sa'd al imam Muhammad ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala nee na mi ngi génn adduna ci baqara ci weeru Dul Qa'da 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye imam Abu Dawud solo na ci tamit maanaam te imam Abu Dawud solo na ci doomam bi mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan rahmatullahi alayhima ne moom mi ngi amoon 97 ans bi muy génn adduna imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na fukki xadis ak ñett ci ay xadisam waaye ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne an Abu Usman an-Nahdi moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu wax léegi ne moom dafay faral di solowee ci moom te moom mooy Abu Usman an-Nahdi ne al-Kufi summa al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abdurrahman ibn Mal loolu moom muy turam Abdurrahman ibn Mal dégg nga moom mi ngi génn àdduna téeméeréelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nga xamante ne maam ci taabi'i yu mag yi la bokk ndax fekke na jaahiliya ba pare fekke l'islam maanaam ñooñu la ñuy wax comme ni nga xam ne ñoom la ñuy wax muxadarami rahmatullah alal jamii ah, moom eh, fekke na tamit eh, Yarmuk maanaam xarek Yarmuk bi nga xamante ne moom la Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu jiite woon moom tamit fekke na ko te aj na ci jaahiliya gi ñaari yoon ginnaaw bi mu daal di tuub ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci lislaam Euh, noonu euh, naka noonu euh, ànd na ak Seydina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala fukki ak ak ñaar kon moom bu nekk na koo xamante ne bokk na ci li mu ràññee ko muy borom mbir yu naka noonu ku daan woor lu bari la naka noonu ku daan taxaw tamit di julli lu bari la ku wommatu woon ci borom bi subhaanahu wa ta'ala nekkoon koo xamante ne ku jub xocc la ku sell. nekk jaamu ko yàlla bu mag ko badd ba nga xamante ne maanaam dara daanu ko woon jaral di def lu ñaaw euh, wax nañ sax ne euh, daan na taxaw guddi gi di euh, ginnaaw gi nga xamante ne woor na bëccëg yëpp daan na taxaw di julli ba léeg-léeg sax dara dara tàqali ko ak xelam rahimahullahu ta'ala kon hadiisam moom itam ñu ngi ci sitta mu ne an ibn Mas'ud mu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mi nga xamante ne moom mooy Abu Abdurrahman eh, al-Kufi al-Hudhali rahimahullahu ta'ala al-Kufi nekk sëriñ waa Kufa rahimahullahu ta'ala rawat nag maanaam eh, eh, maanaam bi nga xamante ne moom mooy mooy sëriñu tamit ñi nga xamante ne moom moo jàngale tamit lu ci bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci Sayyidina Ali ak Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anhum jami' ci waa Kufa moom mi ngi génn àdduna 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy borom eh, ki doon yor bagage Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon tamit nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ubbiloon këram ubbi gu yaatu googu nga xamante ne eh, da ci daan dugg ak di génne nu mu ko neexe radiyallahu ta'ala anhu xamante ne moom mooy xadis yi nga xamante ne boo imam an-Nawawi rahimahullahu taala nee na am na huit cent quarante-huit xadis waaye ci musnad Baqi ibn Makhlad huit cent quarante xadis la ci solo rahmatullah alayhi radiyallahu taala anhu maanaam moom la ci am amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhi ma ci seen ñaari sahih dëppoo nañ ci soixante-quatre xadis ci ay xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu imaamu Muslim am na ci vingt et un xadis ci ay xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amma imaam al uh, uh, Muslim wéetoo na ci trente cinq xadis radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabihi moom nee na anna rajulan dafa am benn waay maanaam muy gis ne kon te uh, waa Iraq ñoo solo xadis bi maanaam waa Basra ak waa Kufa mu ne anna rajulan dafa am benn waay boo xamante ne asaaba dafa laal min imraatin ci ab jigéen qublatan ab fóol maanaam mooy benn waay la joo xamante ne euh, dañoo abul yusr la tuddoon te moom mi ngi tuddoon di Ka'b ibn euh, Amr al as-Sulami ibn Amr as mooy turam waaye euh, dakkantalam nekkoon abul yusr abul yasr rahimahullahu taala Abul Yasr rahimahullahu taala ah, moom mu ne waa ji dafa ñëw laa ñëw benn ci benn jigéen boo xam ne ansaariya la ah, mu daal di koy mu daal di mu daal di ko maanaam fekk daf ko doon jaay maanaam ci riwaayaat yi bu ñu ko boolee noonu la doon def dafa am lu mu ko waroon a jaay daal ni ko eh, mu ne ko marchandise sangam laa soxla mu ne ko waa ñëwal mu ne ko waaw mu ne ko am mu ne ko jegeñal mu jegeñ mu ne ko ñëwal mu fekk mu mu ne ko mi ngi ci biir ci biir ci biir la ne marchandise bi ci biir la ne ñëwal ñëwal nee na mu ñëw mu ne ko jege jegeñal mu jegeñ jegeñ jegeñ jegeñ mu daal di koy fóon maanaam loolu moom la waa ji def léegi boo ko defee nag ca saafee nag xelam ak xolam yedd ko maanaam moom mooy lu ñu tuddee an nafsul lawwaama maanaam bakkan bi nga xamante ne moom day yeddaate loolu moom moo ko dal moo tax mu daal di yedd boppam daal ne ah, waaw man day li ma def def naa def naa aw ay de rek daal di tuub delluwaat ci boroomam subhaanahu wa ta'ala daal di koy boole nag ak ay jooy maanaam mu daal di ñëw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal koy wax mu ne fa ataa mu dikke annabi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa akhbarahu mu xabaare ko fa anzala mu daal di wàcca Allahu pour yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na maanaam loolu bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne sahaaba ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi subhaanahu wa ta'ala doon na feeñal ci ñoom ay yenn xeetu maanaam eh, yenn xeetu mbir yoo xamante ne loolu ci biti ci zahir maanaam ak tooñ la wala bokk ak bàkkaar la waaye loolu xikma bi mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy jaare ngir mën a feeñal ay atteem waaye lu dul loolu moos ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñooy ñi gën a sell ci biir nit ñi comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne insha allahu taala danañu ko gis ne jamono ju nekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne borom bi subhaanahu wa taala daf leen dafay wàcc ay nit ci jamono jooja waaye dafa jël jamono ji gën ci jamono ji xool nit ñi nga xamante ne ñooy gën ci sell ci gën a sell ci nit ñi mu wàcce ma ci jëmmi jamono jooja maanaam lool moom mooy ñoo ñoom ñoo gën a màgg te ñoo gën a ci nit ñi radiyallahu anhum moo tax nga xamante ne moom la euh, kon loolu maanaam loolu moom jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa ta'ala ak yu muy feeñal ci ñoom yoo xamante ne dafay maanaam nekk ay mbir yoo xamante ne lu du lu borom bi gërëm subhaanahu wa ta'ala ngir mu wane ñi ci des ne atte lii mooy atte yi nangam lii mooy atte nangam maanaam lool moom mooy li nga xam ne moom mooy xigma bi mu dafa am benn waaye ci ñoom kon boo xamante ne dafa ah, kon loolu la def ba mu ñëwee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ko rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi jot la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jox maanaam lii moo a bokk na ci aaye bokk na ci a ci yi nga xam ne euh, moom la fuqaha u maliki ak xanafi xanafi yeeg maliki yi ak xanaabila rahmatullah tegtaloo ci ne maanaam euh, laal jigéen du loo xamante ne day tax euh, wala astaghfirullah maanaam ni nga xam ne mooy maliki yi ak xanaabila rahmatullah alayhi moom la ñu layee ci kaw xanafi yi rahmatullah alayhi ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi julli tàkkusaan jotee daf ne ko na wut ndox maanaam na wut ndox ngir mën cee jàppoo waaye euh, su loolu daf ko doon naroon a bàyyi loolu nag waaye boo xoolee yeneen hadith yi wane ne laal jigéen rek jëmmi boppam loolu du yàq jàpp loolu bari na ay hadith yoo xamante ne leeral nañ ko moo tax Hanafi yi rahmatullah alayhim sukkandikoo ci mu nekk lay ci kaw Shafi'i rahimahumullah waaye amma fuqaha u Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom ci suñu hadith bi maanaam bi mu ñëwee ci yeneeni riwaaya ci la ci lañ ko sukkandikoo maanaam moom mooy euh, ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi julli jotee daf ko dani ana ana waaja mu ne ko maa ngi nii mu ne ko demal nga jàpp ji boo jàpp nga jàpp ji nga ñëw ñu julli mu daal dem jàpp ji ñëw ñu daal di julli julli tàkkusaan maanaam ci ginnaaw gi nag ci la aaya bi wàccee loolu ni nga xamante ne noonu lañ ko layee ñoom fuqaha u Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim mooy qaa'ida tarkul istifsaal ma'a wujuudil ihtimaal yunzalu bi manzilatil umuum fil maqaal maanaam mooy bu fekkente ne dañoo bàyyi di euh, ay détails ci ànd ak ne possibilité am na fi maanaam détail bi mooy sawaay ndax am nga jàpp wala amoo jàpp loolu bi nga xamante ne mooy possibilité bi moom mooy mu amoon jàpp moo loolu moom mooy wane ni kon mbir mi bu fekkee ne nit ki dafa wut bànneex wala boog mu am ca bànneex ci laal gi mu laal jigéen gi lool day waral ak njàpp gu toj ngir ne bu du doon lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam duna ko saawaay ndax daral ko ndax am nga jàpp mu ne ko waaw mu ne ko da mu ko am ndox ngi nii wala yu mel noonu maanaam wala mu mu ne ko déedéet wala mu ne ko waaw waaye le fait que laaju ko ci dara loolu mooy tarkul istisfaal maanaam bàyyi bi mu bàyyi di jéem wut ay détails ci mbir mi di laaj maanaam lan lu tax mu ne maa wujudul ihtimal ànd ak possibilités yi am na maanaam supposition yu bëri am nañ fi loolu bu amee ñu daal di bàyyi ne ñoo jarul ñu laaj benn détail parce que te ànd ak supposition am fi mooy wane ni acte bii nii dafa matale ci mboolem lu ci mboolem mbir yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xew-xew boobu maanaam mooy kon nit ki bi mu demee bu fóon ndaw ndaw sax loolu li muy teg la moom mooy kon jàppam toj na maanaam ndax daf ci awut ba neex wala boo am na ko ci loolu moom mooy maanaam loolu lay tegte la mu ne fa ataa mu dig bi mu maanaam bi mu moo tax nag bi ñu jullee ba pare mu ne fa axbarahu ba mu ko xabaaree ba ñu julli ba pare fa anzala mu wàcce allah bur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na aaya bi nga xam ne moom moo nekk ci sooratu Hud mu ne aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafan min al-layl inna al-hasanaati yuzhibna as-sayyi'aat li ci ko jeexal mooy zaalika zikraa liz-zaakiriin mu ne aqim na nga taxawal as-salaata julli tarafay nahaari ñaari cati bëccëg yi wa zulafan ak ak ak ak xaaj minal layli ci guddi gi maanaam wa zulafan wa zulafan ak ay ak maanaam looy jegeñoo ndax mi ngi tudd jugee ci zulfatun bii tekki lu jege maanaam mooy wàll gi gën a jege minal layli ci guddi gi loolu bokk na ci insha allahu daañu ko gis maanaam taxawal ñaari catu bëccëg yi borom koo xam ne dañ ci wute rahmatullah am na ñu ne ñaari catu bëccëg gi moom mooy tisbaar moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy euh, suba ak tàkkusaan maanaam suba mooy benn cat gi takkusaan mooy beneen cet gi bu ko defee euh, ti euh, euh, tisbaar da ci daal di duggaale ñaari zulafan minal layli moom mooy timis mooy mooy xaaju xaaj bi gën a jege ci guddi gi mooy timis gi ak gée gi maanaam loolu am nañu ko wax waaye am nañu ne déedéet ndax bu boobaa loolu ak tisbaar bi duñ ko limaale ni ñuy wax mooy dañ naan suba gi ndax ndax suba gi ak loolu ak tisbaar bi ñoom ci benn catu guddi gi lañ ci benn catu euh, bëccëg gi lañ ne mooy benn wàll gi ci benn cat gi beneen cat gi moom la tàkkusaan ne maanaam euh, muy muy muy ñaari cat wala bokk ñu ne beneen cat bi muy timis bu boobaa gée moom mooy nekk ci guddi gi bu lëndëmee waaye tudul loola euh, maanaam lool daal ay firi yu bari lañ ci am borom xam-xam ne rahmatullah alayhim waaye daal ak lu mënti xew mooy juróomi julli yi la borom bi subhaanahu wa taala doon junju fi maanaam mooy kon na nga taxawal julli ci diggante ci ñaari cati bëccëg yi ak ci li nga xamante ne moom mooy xaaju maanaam mooy benn mooy xaaj yu jege ñi ci guddi gi hadith bi bokk na ci li nga xamante ne moom la Hanafi rahmatullahi alayhi tegtaloo ci al-isfar maanaam ñoom dañoo jàpp ne julli suba li gën mooy nga bàyyi ba muy ba muy commencé leer nga doog koo julli ndax catu bëccëg mooy ndax boo jamono ji muy lëndëm nekk gu ñu ci catu bëccëg gi mais bu bëccëg gi mooy bu ñu demee ba mu commencé leer insha allah taala teqanteli ak bi di borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim daañu ko gis insha allah ci masala yi yooyu buñ ca yegsee beneen bi ci def moom mooy hadith bi bokk na ci tamit fi nga xamante ne moom la ñuy euh, moom la Hanafi ba tey di sukkandikoo rahmatullah alayhim ci di wax ci wàllu julli euh, euh, julli wala aaya bi maanaam julli ne witar dafa war maanaam ndax dañ ni zul zulafan moom mooy pluriel ci zulfa maanaam bu boobaa comme zulafan te te pluriel moom ci ñett la tàmbalee maanaam ñett la tàmbalee kon bu boobaa mooy ne ñetti julli moo la war ci ci guddi gi mu jëlee timis muy benn gée muy benn kon faaw dana def beneen maanaam mu ñu ñu daal di ci sukkandikoo daal ni kon witar loolu moo tax farata la ma maanaam boobu astaghfirullah waajib la dafa war. loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy layee loolu tamit li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi di tontu rahmatullahi alayhim gisoon nañ ko biñ tollee ci kitaabul iman bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne juróomi julli mooy yi nga xam ne moom mooy li war naka loolu hadithul isra bi nga xam ne moom la ñu gis ci njaar beenu kitaabu salaat itam daf koy tegtale bokk na ci li nga xam ne tamit moom la euh, aaya bi di euh, tegtale moom mooy ne kon bu fekkente nit ki dafa julli Eh, dafay julli eh, julli yi maanaam julli yi benn bu ci nekk dafa am xikma bu aju ci ci ja ci ci ci ci eh, ci jant bi maanaam ci jaww ji ni mu mel maanaam masalan tey bu fekkee te loolu insha allahu taala daan ñëw ci teqantali waaye bu jant bi di di maanaam bu demee ba fajar gi xar kéemtaanu borom bi subhaanahu wa taala feeñ googu mu feeñ moom moo tax ñu war a bàyyi xel màggaayu borom bi subhaanahu wa taala daan ne ah nañ daal di jóg kon daa di taxawal borom bi subhaanahu wa taala taxaw ci kanamam ruku ci kanamam sujud ci kanamam wane ak màggaayam daa di seetantal aaya alquran yi nga xamante ne moom la ñuy jàng ci julli googu naka noonu bu ñu demee ba jant bi jóg ba nga xamante ne jant bi jóg na ba commencé taxaw ba commencé jéngaat maanaam jamono jooju tamit ñu gis ci kiimtaanu borom bi subhaanahu wa taala ngir ne day am benn moment day taxaw maanaam day def ba nekk ci digg bi taxaw dootul doxati waaye day jekki maanaam waaye jamono ju ndaw. mu daal di commencer dawalaat ñu gis ne ka koy dawal mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala kooku nga xamante ne moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala mi dawal loolu ñu daal di jóg tamit màggal ko taxawal ko ngir mu feeñal bi nga xamante ne moom la feeñal jant bi mu nekk ci diggu njolloor ba weesu ko ginnaaw bi nga xamante ne tamit dem nañu ba gis ne jant bi yegg na fi nga xamante ne wàcc mi ngi wàccaat maanaam mooy julli tàkkusaan jot na fekk jant bi ngi leer nit ñi daal di nekk ci seen ay soxla nekk ci seen ay moo tax asr ñu tuddee ko asr maanaam ngir asr moom mooy asara asara ci cosaan baat bi li muy tekki mooy nal mooy bu may mooy euh, euh, euh, amma ahadukum fa kaana ya'suru ya'suru xamra maanaam ya'suru mooy day nal xamran sàngara maanaam mooy raisin bu ñu ko jàppee di ko weñ voilà maanaam tàkkusaan li tax asr ñu tuddee ko tàkkusaan mooy waxtu woowa nit ñi dañuy nekk ci seeni soxla maanaam nekk ci liggéey jéeg yooyu mën mel noonu ñu ne léegi nag bàyyi leen lépp ngeen ñëw dellu ci waat sa borom subhaanahu wa taala nga xool fi ni jant bi toll ak ni mu mel maanaam ni mu leeree nga xam ne yaa ngi ci bëccëg borom bi la tàggatal bëccëg googu yëpp ba fii nag léegi bàyyi la nga nga ñëw jullil ko booy nga doxe ji leneen nga doxe ji ko maanaam loolu tamit nga ñëw màggal sa borom subhaanahu wa taala niki noonu jant bi bu sowee lëndëm gi yegg nga ne ki nga xamante ne moom moo bindi guddi gi bind bëccëg gi moom naa ñëw jaam maanaam moom mi nga xamante ne moom naa ko ñëw jullil ko ci jamono ji nga xamante ne lëndëmu maanaam euh, lën maanaam ñu ngi commencé maanaam jamono jooju day leer en même day lëndëm maanaam am day boole lëndëm ak leer ba pare nekk jamono joo xamante ne suuf day sedd maanaam loolu tamit ñu daal di boole loolu yëpp ñu jaamu ci borom subhaanahu wa bu ñu demee ba nga xamante ne xonk-xonk yi wala boog weex-weex yi nga xam ne moom la soow jant bi waraloon dem dugg nañ ba nga xam ne léegi nag dugg nañ nag ci vrai guddi gi ci guddi gi pire bu boobaa nag nga ne ah xaar ñu dem toroxluwaat ci kanamu ki nga xamante ne moom mooy euh, ki bind lii lépp borom bi subhaanahu wa taala maanaam aaya day tegtale loola maanaam day tegtale ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam guddi yi ak bëccëg yi maanaam ni ñu demee loolu ay sabab lañ ci julli loolu moom moo tax yooyu ñu bokk ci sabab yi moo tax sababu julli dañ koo acc ci ni jant bi di doxe maanaam sababu julli dañ ko acc ci ni jant bi di doxe loolu tamit mooy ne kon euh, jant bi ci li ñuy sukkandikoo ngir mën a julli mu ne inna xasanaat li nga xamante ne moom mooy yiw yi yiw yi yuzhib na dañuy dàq ak sayyi'at yu ñaaw yi moo tax sayyidna Umar radiyallahu anhu ne man de ba ma nekkee ci jaahiliya fépp fu ma jaaroon def fa lu jaaduwul maanaam wala ma wax ko fa bi ma duggee ci lislaam jaaraat naa bërëb yooyee waxaat fa wax wax fa lu koy dindi ndax innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat maanaam jëf yu rafet yi dañuy dindi li nga xam ne mooy jëf yu ñaaw yi loolu nag bu ci kenn déggee ne comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko benn caaxaankat waxe daal di yóbbu ab orchestre bu fële ca Sorano daan ne euh, bu fi waxee euh, jërëjëf Serigne Diw rek benn yoon kese maanaam mboolem lu ñaaw lu ñu fi mësoon a def ak mboolem lu ñaaw luñ fi mës a ji benn bii ñu ko fi def ak suñu orchestre bi effacé na lépp maanaam far na lépp loolu nag loolu du dégg a rafet loolu moom bu ko kenn déggee aaya bi dégg nga euh, ndax euh, li nga xamante ne moom mooy lii dafa leer maanaam julleeg yu mel noonu la ñuy wax maanaam alxuraan bi aaya bi ci julli lay wax wala boog def lu baax li nga xamante ne dañ koy mën a yëkkati ci lu tollook moom lu demee nekk sarax comme hadith bii weesu li mu wax lu demee nekk koor lu demee ne que euh, aj aji makka lu demee ne que digle lu baax lu demee ne que tere lu bon ak yu mel noonu waaye am na tëgg say sabar loolu moom vraiment bu ko kenn déggee lu mel noonu mu ne fa qaala rajul waaja ne ba mu ko waxee loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko ah maanaam moo nga gis ne dafa dégg aaya bi rek ñu ne ko ah aaya bi wàcc na léegi ci say mbir yow maanaam li nga def léegi aaya bi wàcc na ci rek mu daal di comprendre que ni daa war a dem Euh, euh, léegi pare na maanaam tuub na sellal maanaam lool dañ ciy xamee ne euh, boro maanaam ne alquran zahiru alquran bi rek dañ ci sukkandikoo maanaam li ëpp ci alquran moom mooy muhkamaat yi mooy li nga ne dafa leer jarul firi gu maanaam ni nga koy dégg noonu ngay xamee ne nii nii lay tekki maanaam nga gis ne moo tax yu mel nii daan xew nga xamante ne damay day ñëw nit ki dafa ñëw. ngir du bokkut ak ñoom du Seydina Abu Bakar du Seydina Omar radiyallahu anhu ña maanaam du ñooñu dafa ñëw aaya bi wàcc mu xam ne moom lay waxal mu mu xam ne ah kon pare na maanaam nit ku fa naan ah yente bi sallallahu alayhi wasallam vraiment comme aaya bi wàcc na léegi damaa bëggoon nag léegi nga firil ma ko nga leeralal ma ko déedéet ni mu waxee alxuraan ñëpp lay waxal te ku nekk da nga ko mën a xam maanaam am na ci naam ay mbir yoo xamante ne ñëpp duñ ko mën a xam waaye am na ci mbir yoo xamante ne ñëpp ko bokk te ñëpp koy xam dégg nga euh, mu ne mu ne fa moo tax mu wax ci saafiri waaj ar-rajul waaja ne ya rasulallah ay yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam ali ndax ñeel na ma man hada lii maanaam ndax lii maa moom qaala mu ne ko euh, maanaam maanaam mooy ndax moom kese la moo ko moom qaala yenente bi ne ko sallallahu alayhi wasallam li jami'i ummati ñeel sama xeet yi kullihum ñoom ñëpp maanaam ñeel sama mboolem xeet yi ñoom ñëpp maanaam kenn génnu ci loolu moom mooy ne kon nit ki bu dee julli li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi kon ci sunu euh, bunt bi kon wax na dëgg lool loolu yelloo la moom hadith bi imam <coughs> al-Bukhari rahimahullahu taala du indi wax hadith numéro 4687 imam Muslim dina ko indi 2763 ñaari yoon imam Abu Dawud dina ko indi 4468 imam at-Tirmidhi dina ko indi 3112 ak 3114 imam Ibn Maaja na ko indi hadith numéro mille trois cent quatre-vingt-dix-huit ak quatre mille deux cent cinquante-quatre imam Ahmad ibn Hanbal na ko indi hadith numéro trois mille six cent cinquante-trois trois huit cent cinquante-quatre quatre quatre vingt quatre cinquante quatre vingt dix quatre mille trois cent vingt-cinq kër dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi hadith bi des imam ibnu imam euh, an-Nasaa'i al-jamii' imam al-Bukhari ne baabu fadli salaati li waqtiha baabu buntu ngi nii buntu buy leeral fadli salaati ngëneelu julli li waqtiha ñeel waxtoom maanaam moom mooy ci waxtoom euh, loolu euh, kon am na tamit ci riwaaya ñi nga xamante ne ñoom lañ ko solo mooy ala waqtiha ci ba ci kaw waxtoom euh, loolu nag xadis la boo xamante ne baat baat la yoo xamante ne am na xadis buy wax maanaam ne ngëneelu julli ci wax waxtoom waaye comme rotewut nii carrément moo tax imam al-Bukhari wax tuddee ko nii comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ne daa iman imam al-Bukhari rahimahullah dafay faral di dëppale ay waxam ak waxu ji nga xam ne moom mooy alqur'aanul karim wala waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullah ne haddathana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik te moom mooy at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala imam boobu nga xamante ne mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 227 wala 226e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo dégg ci moom ñoom ñoo nekk ñoom la nekk seeni sëriñ waaye ay xadiisam yépp ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala mu ne haddathana Shu'ba moom mooy al imam Ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala Abu Bistam al-Basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 82 am na ñu wax ba 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di amirul mu'minin hadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne alwa al-Walid ibn al-Aizar moom te al-Walid ibn al-Aizar ibn Hurays al-Abdi al-Kufi rahimahullahu taala Ah, moom imam al-Bukhari imam Muslim at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom rek ñoom ñoo solo ay xadiisam ci juróomeelu tabaqa bi la bokk ah, <coughs> mooy ñoom Amash <coughs> mooy ñoom Amash ñi nga xam ne dañoo gis ay saxaaba waaye solo wuñ ci ñoom ah, maanaam moom wala wala déedéet moom solo la jot na solo ci saxaaba waaye bëriwul lu mu solo ci ñoom voilà bëriwul lu mu solo ci ñoom. voilà ñoom ñooy ñoom ñooy ñooñu moom ndax solo solo na ci Ikrima mawla moom du saaba taabi la ci yu mag yi la waaye boog solo na tamit ci euh, baayam al-Izar ibn euh, Hurays naka noonu solo na ci Abu Amr ash-Shaybani waaye solo na ci Anas ibn Malik euh, waaye donte bëriwul li nga xamante ne moom la solo ci moom rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala mu ne mu ne axbarani mu ne mu annahu qaala ne ko moom nee na sami'tu dégg na Aba Amr ash-Shaybani moom mooy ki nga xam ne moom la ñu wax léegi ne moom bokk na ci ñi mu solo ci moom mooy Abu Amr ash-Shaybani muy Sa'd ibn Iyas mu gën a siiwee ci dàqantalam rahmatullah alayhi mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'i ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne Euh, yaqulu mu ne haddathana nettali nañu saahibu hadhihi daar borom kër gi wa ashaara mu daal di junj ilaa daari ci kër sayyidina Abdullah te moom mooy sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu moom gisoon nañ ko léegi moom euh, sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu dañ ci wane ni maanaam ne al al ishaara euh, tunzalu manzilatul ibaara al ishaara maanaam junj day daal di yor attey wax ju leer maanaam ndax dañu borom kër gi te bi mu junjee borom kër gi moo ñu nettali mu tegtale ne ki nga xam ne moom mooy kër Seydina Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne sa'altu laaj naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyul amali ana ban jëf ahabbu moo gën a sopp ila Allah dem ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala est-ce que bi laaj maanaam ndax ana lan mooy li yàlla gën a sopp ci boolem jëf yi te loolu ah, sahaaba yi radiyallahu taala anhum bëri na luñ koy laaj comme gisoon nañ ko ci euh, kitaabul iman bi mu naan ayyul islaami afdal ayyul imaani afdal ak yu mel noonu ayyul amali afdal ah ayyul amali ahabbu ila allah ak yu mel noonu yooyu yëpp ak yooyu borom maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum dañ koy laaj ñoom de est-ce que seen i laaj waaye est-ce que ki nga xamante ne moom lañ doon laaj bu ñu daan laaj doon ñu woon nekk di laaj ay maanaam nu nu tool yi demee nu jur gi da ak ndax gàncax gi gàncax gi sax na waa gi mel noonu ah naka naka yitte naka liggéey bi ah naka yooyu nekk ci loolu rek laaj yi moom ah tey tey foofu moom ndax seen foofu tàng na wala sedd na ah, ah ndax mi ngi tawam déet loolu déet déet ñoom dañ daan laaj li am njariñ maanaam dañ daan laaj li am njariñ te loolu moom moo yelloo ci mboolem ñi nga xamante ne ñooy ànd ak nitu yàlla yi ak borom xam-xam maanaam mooy bu ñu leen dee bu ñu bu ñu leen dee laaj te bu ñu nangu kenn di leen eh, di di di exploiter seen temps ci ay caaxaan loolu moom mooy li saxaaba yi doon def radiyallahu anhum maanaam mu ne ko kan boobu ban lan mooy jëf ji gën soppu ci yàlla yàlla lan la gën a sopp ci jëf yi qaala mu ne ko <coughs> as-salaatu julli ala waqtiha ci waxtoom maanaam loolu mooy lu yàlla gën a sopp ci dëf ji te loolu dëppoo na ak waxu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam lu bari naka noonu dëppoo na ak alquraanul karim ak te euh, loolu euh, ginnaaw gëm yàlla maanaam gëm yàlla moo gën a foor lépp maanaam kon euh, te comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon te ci ngëm yàlla nak bokk na ci jëfi ngëm yàlla yi ndax xam ngeen ni julli ci ngëm yàlla la bokk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul iman itam comme di ne bi alquran doon wax naan wa ma kaana allahu li yudi'a imanakum bi maanaam salaatakum maanaam yàlla du neenal seen gëm maanaam mooy seen julli te loolu moom mooy ne kon julli moom bokk mooy pomp mooy mbir mi gën a ci diine ji loolu moom moo tax borom yenente bi alayhi wa ne as-salaatu ala waqtiha maanaam ne julli ca waxtu euh, euh, li waqtiha loolu Euh, maanaam ñëw na ci euh, kitaabu tawhid ci ci yeneen kàddu maanaam ci insha allahu taala daañ ko gis insha allahu taala <coughs> naka noonu imam muslim rahimahullahu taala indi na ko comme ni nga xamante ne noonu la imam al-Bukhari tuddee baabu fadli salaati li waqtiha maanaam mu ne qaala ñu ne ko summa summa ana ban moom moo ci tegu qaala mu ne summa topp birrul waalidayni baaxee jëme ci tay ay ñaari wayjur loolu tamit moom mooy jëf ji nga xam ne moom moo gën ci nit ñi maanaam relation bi ñu amee waajur yi nag ñaar lañu dafa am waajur bi nga xamante ne moom mooy bu deret bi boobu moom mu am tamit waajur bi nga xam ne mooy waajuru ruux bi maanaam ñaar ñooñu waajuru deret bi moom moo la indi ci kaw suuf te yaram sa yaram lay dundal te lépp lu lay jariñ ci wàllu adduna moom moo ci taxaw waaye ah, moom foofu la njariñam yam amma waajuru ruux bi moom moo maanaam ginnaaw ba nga maanaam bi nga juddoo ci sa yaram. moom moo la judd moo tax nga juddu rek ci sa ruux maanaam ba nga xamante ne moom mooy lay jottale jokkale ci sa borom subhaanahu wa taala loola tax nitu yàlla bu daal di waxoon taalibe bi ne ko euh, comme li ñuy wax maanaam ne euh, su dee àjjana nga bëgg moom ci ronu sa ndey la ne maanaam euh, ci sa ronu ndey ne waaye bu dee yàlla nga bëgg ak ngërëmam ci mag nga koy fekk maanaam loolu ñaar yooyu moo tax ñaari xeeti wayjur yooyu duñu benn Euh, loolu nag dañ koo leeral ngir ne euh, wolof yi ñoom comprendre ñu maanaam boobu te loolu maanaam soobu ci yàlla la bokk euh, dégg nga moo tax yenn kon lii moom mooy maanaam waaye nag fii li ci yenente bi jublu woon sallallahu alayhi wasallam amaan na moom mooy way juru deret bi maanaam boobu la ci jublu te comme àq yi ngay amal maanaam fii mel ne àq yi ngay am sa digganteek sa borom bi ci gën a màgg mooy julli mu njëkki ko ñaareelu àq bi ci gën a màgg mooy bi nga ci mooy bi ngay am ak nit ñi te bi ci gën a màgg mooy bi ngay am ak say wayjur lool moom moom moo tax mu tudd ñaareel boobu qaala mu ne ko summa ayi topp ban mu ne qaala mu ne ko al jihaadu kër këri xeex fii sabilillahi ci yoonu yàlla loolu tamit soo ko bàyyee yii yëpp benn boo ci bàyyee da ngay bàyyi yeneen àq yi maanaam nga xam ne da ngay xeex tout le temps pour yoonu yàlla avancer maanaam loolu tamit bu boo demee ba ba ko maanaam moom mooy eh, da ngay daal di neenal tamit mboolem li nga xamante ne mooy projet yu normal yu jaadu yi nga xam ne lépp day tax bi maanaam day dox sa diggante yow ak sa borom subhaanahu wa taala maanaam moo tax xeex boobu waroo ko bàyyi faaw da ngaa war di kër këri mu am nag ay façon insha allahu taala daañu ko gis ci kitaabu jihaad insha allahu taala ndax dafa am jihaad ak làmmiñ mu am jihaad ak xol mu am jihaad ak jaafi maanaam ak ak mu am eh, maanaam yu yëpp ay façon la <coughs> voilà moo luy ay façon yi façon lañ jihaad am mu jihaad ak alal yëpp am nañ waaye li ñuy tuddee baatu jihaad rek mooy nit ki eh, eh, xeex bi muy xeex ngir diine yàlla avancé loolu la ñuy tuddee baatu jihaad mu am tamit ay conditions ci lenn benn bu ci nekk ci yii yëpp dégg moo kon maanaam nit ñi daal bu ñu bàyyee di julli ñu wolofal julli boobaa dañuy neenal mboolem yeneen àqi borom bi subhaanahu wa bu ñu woyofalee seen digganteeg seen i wayjur dañuy woyofal mboolem yeneen dañuy neenal mboolem yeneen ak yi ñu am ak yeneen mbindeef yi bu ñu neenalee xeex bi ñu war di xeex confiance ne dañoo war di xeex ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla amaate société bi la ñuy bàyyi mu yàqu waaw parce que yoonu yàlla mooy tax société bi mën avancé maanaam loolu moo tax yii ñoom ñoo gën ci jëf yi ah, moo tax ah, te ñoom la yàlla gën a sopp ci jëf yi am amma nag li nga xamante ne mooy yeneen hadith yi wax maanaam comme fi mu naan itaamu taan maanaam nga leele ñam biñ ko laajee lan moo gën ci l'islam mu ne nga leele ñam ak tamit nga nuyu ko xam ak koo xamul ak yu mel noonu yooyu maanaam ak yu yëpp dàqantewul ngir ne lu tax ngir ne euh, yii yëpp benn bu ci nekk yeneen bi sallallahu alayhi daf koy wax selon ki muy waxal loolu mooy benn ñaareel bi ci def léeg-léeg mu wax ko ngir wane ni yii bokk na ci ëpp njariñ maanaam ci yi gën a màgg maanaam loolu moom moo tax waaye xam nañ ne hadith bi mooy tegtali yi gën a màgg mooy tegtali yi gën a màgg ginnaaw ngëm yàlla <coughs> dégg nga euh, mu ne summa euh, mu ne mu ne qaala mu def mu ne haddathanii nettali na ma bihin na ci yii yëpp maanaam ne sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne yii yëpp nettali na ma ko mu ne walaw istazattuhu te su ma ko laajoon mu dolli ma la zaadanii giñ naa ne dana ma dana ma dolli maanaam su ma laajoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw bu ci tegu dina ma waxaat ba ca tegu waaye dama bàyyi damaa damaa bàyyi ndax am na ci yeneen i riwaaya bu mu naan dama gis ne dafa noon moo tax yeggalewu ma ko maanaam nekkuma di continuer di ko laaj loolu tamit muy ay yeneen xeeti teggin ci képp koo xamante ne day soobu ci yoon yàlla ni ki noonu ki nga xam ne day sakku xam-xam euh, hadith bi al-Bukhari insha Allah dana ko indiwaat hadith numéro deux mille sept cent quatre-vingt-deux cinq mille neuf cent soixante-dix ak sept mille cinq cent trente-quatre <coughs> imam Muslim indi ko ñeenti yoon hadith numéro quatre-vingt-cinq imam euh, an euh, imam at ko hadith numéro cent soixante-treize ak mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euh, imam an-Nasa'i indi ko hadith numéro six cent dix ak six cent onze imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 3890 3973 3998 4186 4223 4243 4285 4313 kon nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom indi nañ ko ba mu des maanaam euh, maam ñu ko ci indi moom mooy imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud ak imam euh, ak imam Ibn Majah ñoom indi wuñu ko rahimallahul jamii léegi insha allah kon ñu julli ba noppi dooga yeggale wallahu ta'ala a'lam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري باب الصلوات الخمس كفارة باب bunte ngi nii mu ne as-salawaatul xams julli juróomi euh, julli juróomi kafaara loolu loolu luy far la kafaara la maanaam ni nga xamante ne gisoon nañ ci bi weesu suñu jotaay bi weesu mooy as-salaatu kaffaara maanaam ne julli moom day far maanaam day far ay bàkkaar amma fii nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah li nga xamante ne moom la fi indi fii moom mooy salawaatul xams maanaam julli juróom yi maanaam mu muy leeral ne mbir mi kon julli nga gis ne xadis bi ñu gis ci xadis sayyidina Xudayfa bi radiyallahu ta'ala anhu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar ñëpp dañuy tekk la euh, euh, ne julli juróom kafaara la dañuy tegtale ne julli juróom euh, kafaara la maanaam julli rek ci lu la joyal kafaara la amma li nga xamante ne moom mooy julli juróom loolu moom fii moom lay leeral maanaam ne ndax julli dañoo ëppante doole bi ci gën a màgg moom mooy julli juróom comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an bi mu naan yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne dafa jële ci boroomam subhaanahu wa ta'ala mu wax te bokk na ci li mu wax mooy dafa ni ma taqarraba ilayya abdi bi afdal mimma bi afdal mimma aftaratuhu alayhi amul jaam bi du sàkkoo di ma jegeñ eh, lu lu ëpp li nga xamante ne moom laa farataal ci moom loolu moom moo tax mu indi julli juróom bi waaye amaan na am na beneen déggin goo xamante ne amaan na moom mooy li gën a tax insha allah imam al-Bukhari rahimahullah indi bunt bi ginnaaw bi nga xamante ne wax na ne as-salaatu kaffaara maanaam mooy ni julli julli de kaffaara la ah, te loolu mooy li nga xamante ne moom mooy ne baatu kaffaara fii wul li nga xamante ne moom mooy liy far bakkaari maanaam fële li nga xamante ne moom la doon wax ci euh, buntu bële mooy liy far bakkaar bi ginnaaw ba nga ko defee li tax ñu jéggal la ko waaye fii mu wax ci fekk li mu ci jublu moom mooy maanaam ni muy faree bàkkaar ci nit ki ni mu koy détruire maanaam ni muy yàqee jëmmi bàkkaar ci jëmmi nit ki ci boppam maanaam mun mu nekk ñaari mbir yu wuute mais maanaam duma yi nga xamante ne moo ca waroon a tegu yooye lañ lay dindil boo xoolee xadis yi mu indi loolu lay tegtale amma fii xadis bi mu indi day tegtale ne day fetal nit ki ci jëmmam moom ci boppam ci bàkkaar maanaam mu nekk ñaari xeeti mbir yu tax mu mën a teg ñaari buntu yoo xamante ne yu wuute la comme ni nga xam ne noonu lañ koy gise léegi inshaa allahu taala qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddathanaa Ibrahim ibn Hamza te moom Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asad al-Asadi az-Zubayri rahimahullahu taala muy Abu Ishaq al-Asadi <coughs> dëkkoon Madina dëkk nekk bokk ci borom xam-xam mu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy siqaat yi ci taabii taabii rahmatullahi ibn Zubair ibn Awwam maam di sëtu ak sëtu Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' moom Ibrahim ibn Hamza ni mi ngi nettalee ay xadiisam di ko Ibrahim ibn Sa'd ak Yusuf ibn al ak Abdul Aziz ibn Abi Hazim ak Hatim ibn Isma'il ak ak Abdul Aziz ad-Darawardi ak seen tabaqa rahmatullah ala al-jami' moom nag jotuta gis imaamu Malik waa Madina la ñu moom euh, rahimahullah mu bokk ci ñu ponkali waa borom xam-xamu Madina rahmatullah alayhim imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud dong ñoom ñoo solo ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta Ah, ginnaaw ga am na ñeneen ñoo xam ne solo nañ ay xadiisam ku mel ne Muhammad ibn Nasr as-Sa'i ku mel ne al-Abbas ibn al-Fadl al-Asfati ak ku mel ne Hammad ibn Ishaq al-Qadi ak ñeneen rahmatullah alal jami' imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nee na ah, imam Abu Ishaq al-Madani bi mi ngi al-Asadi az-Zubayri rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne haddathani nettal na ma ibn Abi Hazim Euh, moom mooy Abdul Aziz ibn Abi Hazm <coughs> te maanaam euh, amuy ah, Abdul Aziz ibn Salamata ibn Dinar euh, ndax Abu Hazim bi gis nañ mooy Salamata ibn Dinar al-Makhzumi rahmatullahi alayhi maanaam moom dàkkantana moom mooy Abu Tamam al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 184e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne wa Darawardi te moom mooy euh, Abdul Aziz ad-Darawardi ñoom ñii nga xamante ne ñoom ci tabaqatu imaamu Maalik lañ ne mooy Abdul euh, mooy euh, mooy Abdul Aziz ibn Abi Haazim ak ak ki nga xamante ne moom mooy Abdul Aziz ad-Darawardi mooy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi rahimahullahu ta'ala moom dàqantalam nekkoon Abu Muhammad moom it waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñoom ñaar ñii ñëpp. maanaam muy Abdul Aziz ibn Abi Hatim ak Abdul Aziz ad-Darawardi ñoom ñaar ñëpp ci bo ci borom xam-xamu Madina yi lañ ci jamonoy imaamu Malik rahmatullah alayhim maanaam bokk ci seen ponkal yi foofa rahmatullah alayhim ñoom eh, moom mi mi ngi génn àdduna 186e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ay hadith am nekk ci kutubu sitta eh, moom. Euh, moom ak Souleymane ibn Bilal Souleymane ibn Bilal imaamu Malik ad-Darawardi ibn Abi Hazim ak ñooñu ñoo bokk jamono bu nekkoon ponkali borom xam-xam yi ci Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam euh, mu ne ñoom ñaar kon dañuy gis ne Ibrahim ibn Hamza dafa jëlee hadith bi ci ñaari sëriñ ñoom ñaar ñëpp Abdul Aziz lañ tudd ad-Darawardi ah euh, ak ak ak ibn Abi Hazim mu an Yazid te moom Yazid ibn Abdullah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi ta'ala muy Abu Abdullah al-Madani moom tamit génn àdduna 139e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk siqa <coughs> nekk bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko woon moom mooy ne daf daan jëlee xam-xam ci ñépp maanaam moom dafa biri lu mu soloo xam-xam ndax lan ndax daf daan jëlee xam-xam fépp da daan dem fu ne ci ñëpp di jëlee xam-xam xale bu mu gis sax mu toog di jàngale mu toog di jël ci moom xam-xam gisee mag mu jàngale mu dem dégg moom xam maanaam ci kaw loolu nag moo tax mu daal di bari lool li nga xamante ne moom la solo mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ci muksiruna yi la bokk rahimahullahu taala ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Muhammad ibn Ibrahim te moom mooy at-Taymi rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra maanaam moom mooy euh, kon moom Qurashi la ci nekk Taymi comme ñoom Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu nekk euh, euh, maanaam bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam waa Banu Taym ñoom fi ñu bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen maamam bi tuddu Murra maanaam euh, <coughs> boo déggee diw ak taymi maanaam mooy lan moom ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk maam bi ñu tuddee Murra mm-hmm. maanaam loolu lay teg maanaam moom euh, euh, moom Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi rahimahullah bu ñu fàttalikoo moom moo solo suñu xadis bu njëkk ba mm-hmm. suñu xadis bu njëkk ba ah, ci Alqama ibn Waqas ah waaw maam Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi moo ko solo ci moom moom mu solo ci Euh, euh, ci kat Seydina Omar ibn Khattab Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dégg ko ci yenn saa mu ne innamal a'malu binniyat mala euh, kay moom moom mii kon Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi rahimahullah mi ngi génn àdduna 191 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu 119 wax nañ 120 wax nañ 121 maanaam rahmatullah alayhi moom ci jamono jooju ci la génn ay hadiisam ñu ci kutubu sitta moom mu ne an abi salamata ibnu abdurrahman te moom mooy ibnu awf mooy abu salama <coughs> ibnu abdurrahman ibnu awf ibnu haris ibnu zuhra maanaam euh, zuhrata boobu moo tax naan leen zuhri maanaam kon abdurrahman ibnu awf ibnu haris ibnu zuhrata maanaam te moom foofu la bokkeeg yaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam aminata yaayam te sayyidat Amina eh, radiyallahu anha doomi Wahb la do kooku di doomi Abdu Manaf kooku di doomi Zuhra dégg kon eh, mo Zuhra nag di doomi Kilab maanaam Kilab Kilab mooy doomu Murra dégg nga maanaam kon mooy ñooñu foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Kilab bokkeek ñoom sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ñoom ca Murra maanaam ñoom noonu la maanaam eh, muy muy kon Euh, Abdullah euh, Abu Salama dañuy wax ne turam Abdullahi la dañuy wax ne Ismaïl la waaye dañuy wax tamit ne Abu Salama ci boppam la tudd mooy dàkkantalam waaye mooy ni nga xamante ne noonu la tudd mi ngi génn àdduna 93 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy at boobu nga xam ne boroom xam-xamu Madina yi ñoom ñu ngi doon génn àdduna moom ñoom maanaam moom ci benn ci wax yi moom kenn la mooy juróom-ñaareel ci li nga xam ne ñoom ñooy an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na bari na aka bari lu mu jàngale aka bari lu mu jariñ ci l'islam bi aka bari li nga xamante ne moom mooy xadis yoo xamante ne moom moo ñu ko taxal te moom mooy ki nga xam ne moom moo ëpp li mu solo xadis ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xam ne moom mooy musnadam mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis li nga xamante ne moom mooy muttafaqun alayhi trois cent vingt-six la imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize xadis ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit xadis imam Ahmad ibn Hanbal solo na ci moom moom dong trois mille huit cent soixante-dix xadis ci xadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu naka moom nee na sami'a dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne araytum mu ne xanaa xool leen maanaam xool leen law bu fekkoon ne am na ne li wér bu wóor mooy naharan am na dex di baabi ci buntu ahadikum kenn ci yéen yaxtasilu muy sangu fii ci moom kulla yawmin bis bu nekk xamsan juróomi yoon maa taqulu ana lan ngay wax lan lay wax zalika ci loola maanaam ndax da nga kooka yubqi lan mooy desati maanaam ndax maa taqul lan ngay wax zalika ci kookee kii dana desati min daranihi ci ay danda ci ay dandam maanaam maanaam tilim tilim yi maanaam lan moo ci desati ndax kooku dangeen ko gisati ni waa ji dandam loolu dootoo leen ko gisati maanaam loolu dañ ciy gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa melale xaqiqa bi nga xam ne moom mooy xaqiqa julli ndax xam ngeen ni maanaam mooy raxas gi nga ne moom lay raxas tilim tilimu nit ki ci kanam ci kaw goo xamante ne comme ni ko alquran waxee ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar léer boon mooy julli dafay tere day soril nit ki ci lépp loo xamante ne ay njombuteef la ak yi nga xam ne moom mooy yu bon yi maanaam nit koo xamante ne dafay julli te julli ga jaaru mu jaar yoon mu teewlu boroomam kooku am na yu bon yoo xamante ne kenn mënu ko ko tuddal képp ku ko ko tuddal danga nga koo sosal loolu ngir ne julleem moom moo koy tere loola loolu image boobu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi di leeral fii mu am beneen mbir boo xamante ne tamit moom mooy li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di indi fii mooy dex googu nga xam ne daf koo melale ne moom moo nekk ci buntu bi gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi ba muy rañaan dañu koo yóbbu ci kaaba ga ci kaaba ga xar dënn bi sotti ci ndox bi nga xam ne moom mooy ndox zam-zam bi ci plateau boo xam ne ci euh, ndabal or la nekkoon waaye dafa ne ndox mooma xekma la ak iman maanaam mooy ngëm yàlla la iman ak xekma mooy ak xereñ mooy xam-xam yoo xamante ne day ballee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala muy xam-xam yoo xamante ne lu yerente bi sallallahu alayhi wasallam jagoo la te ak ñi nga xam xamante ne ñoom ñoo ko doon ñooñu la koy bëbbal ñooñu la koy sottil loolu nag euh, moom mooy di maanaam loolu mooy melo gi ngeen bi muy wax fii nit ki su fekkente ne dafay julli tey teewlu julleem tey te te gëdd mu maanaam mu juróom yoon te juróom yooyu mu boobaa dañuy gis ne maanaam xol bi day set day sell mu nekk koo xamante ne bakkaar yi dañ koy sori mu deñ su ko defee mu daal nekk koo xam ne ku sell la lool mooy maa ul xayb tatahhar bi maa ul xayb in kunta za sirri maanaam mooy nga laabloo ci ndox mi nga xam ne mooy ndoxum kumpa mi maanaam te loolu dara jiituwu ci julli gi mooy iman bi ak xekma bi xam-xam bi maanaam mooy iman ngëm gi ak ma bi xekma mooy alquran ak sunna te loolu mooy julli gi maa tax moo tax julli euh, juróom li mu doon juróom yi moo tax yeneen yeneen bi sallallahu mbir mi ne juróom la maanaam ngir ne chiffre boobu cinq juróom mooy li tëj maanaam juróom euh, même xoolee ci Euh, arab ci arab juróom day tëju benn comme genre rond la cercle la dafa tëju dafa hermétique voilà maanaam lu tëju loolu nga xamante ne def ko di euh, euh, mënutoo jaar fenn ba dugg ci nit ki noonu boo nekkee ci biir da ngay da ngay da ngay yëg ak wéetaay borom noonu la noonu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam foofu doon jullee ak boromam subhaanahu wa nekkoon fa ca dofa foofu mi ngi tudd ha aynu ha mooy mihrab aynu ha foofu la nekkoon ak boroomam subhaanahu wa taala maanaam mu nekk lu tëju euh, loolu moo moom lay moom la melale maanaam moom la junjaale ci suñu xadis bi maanaam ne juróomi euh, yoon yooyu ngay nekk maanaam mooy ci hermétisme bu total boobu tëju googu ngay tëju ak sa boroom subhaanahu wa taala ci sa biir julli euh, <coughs> moo tax borom bi subhaanahu wa tekki ne wala zikrullahi akbar giñ naa ni tudd gi ngay tudd sa borom subhaanahu wa taala sa xol takkoo ak sa borom subhaanahu wa taala ci sa biir julli gi nga tëjoog moom yéen ñaar kese ngeen ne moo gën a màgg moo gën a mag lépp moo tax julli nit ki su fekkente ne dafa nekk ci biir julli gi euh, euh, beneen bi ci def moom mooy ne kaaba gi boo xoolee kaaba gi mooy xibla bi xibla bi mooy xibla zahir bi mais kaaba gi borom subhaanahu wa taala daf faa def ndox ci wetam mooy zam-zam bi muy ball te du jeex. gis nga bañ ko dalee kii ba pare ñu dem jékki-jékki ne ndoxum zam-zam bi kii déedéet du jeex ndox moomu dafa daw daw daw ci suuf moo bi ne sallallahu alayhi wa alihi wa loolu moom mooy euh, kon loolu yëpp day tegtal <coughs> te dex googu maanaam euh, loolu mooy ci zahir nii ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo indi melale ko ci zahir loolu moom moo tax hatta ju aj mënul aj ak umra même boo créé woon benn kaaba feneen wala ñu démonter kaaba gi teg ko feneen defar dëkk yëpp mënoo aj mënoo aj foofu fee rek la mën a nekke ndax projection wu euh, adduna boobu nga xamante ne ci yenente bi sallallahu alayhi la xewe ci ci lay ballee et que ñi nga xamante ne ñoom ñoo sell ba maanaam dem de maanaam Euh, jeex ci yenente bi sallallahu alayhi nga xam ne dañuy dugg ci hermétisme boobu bu ñuy julli dañuy teewlu seen borom subhaanahu wa ta'ala toroxlu ci kanamam ñoom rek ñoo mën dugg ci maanaam adduna boobu nga xamante ne mooy dex ji nga xamante ne boo ci sangu seulement euh, awaam yi mën nañ ko ndax kenn ku ci nekk selon ni nga jeexe ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam selon loolu ngay jariñoo ci dex googu ci ju ci dex googu ci juróomi yoon yooyu ci sa bis waaye nit ki nga xam ne dafa bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom teg roy ko teg ko bët roy ko maanaam jàpp ne moom lu yenente bi wax loolu laay wax lu mu def loolu laay ni mu doxale noonu laay doxale gars yi kontaan nañ wala kontaanuñ après ñoom dinañ ko lijjanti loolu euh, maanaam mooy li nga xam ne boo demee ba jeex ci takk wax dëppoog wax yenente bi saa xam say jëf dëppoog jëf yenente bi saa xam say xalaat dëppoog xalaat yenente bi sallallahu alayhi wa say bëgg-bëgg dëppook ay bëgg-bëggam say mbañ dëppook ay mbañam loolu boo demee ba waaw ngay sa mbégte dëppook mbégteem sax mer dëppoo ak meram loolu soo amee loolu sa julli yooyu juróom yi soo ko nekkee nga ne ca maanaam te julli moom mooy li nga xam ne mooy hermétisme mooy muy tëju gi nga xam ne moo lay jariñ maanaam moo lay yóbbu déjà ba foofu te boo fa nekkee moom moo la fay maintenir moo la fay téye ba pare moo lay jox xol bu sell boobu maanaam ngëm gu mat googu ak cellte googu nga xam te ne ak xam-xam yooyu nga xam ne mooy xikma bi juddoo ci loola moo tax loolu nit ki bu ko amee nag mais dootul tilimati kooku mënatu la am salte ci ay waxam ci ay doxalinam ci ay jikkoom ci ay lépp man mënta la mënatu am dand maanaam ba mu waxee loolu xaalu ñu ne ko laa yokk ko kay dootul defati min daanu ni ci ak dandam shay an dara qaala mu ne fa daalika lii mis ah, mu ne mislu salaati mooy kemug julli moo tax mislu bi mu joxee maanaam moo tax ñu alamul misaal moo tax exemple euh, ah, xayal ñu tuddee ko alamul misaal moo bokk na maanaam ci adduna bi nga xamante ne adduna yi symbole yi la nga xamante ne par exemple dex gi euh, euh, ndox mi ci ne juróomi yoon yi yëpp benn bu ci nekk symbole la bu taxawee ci juróomi julli wéet gi ngay wéet ak sa borom subhaanahu wa ak tilim tilim yi mooy bàkkaar yi ak ñaawteef yi nga xam ne mooy nekk ci nit ki yooyu yëpp lay dindi moo tax julli mooy tarbiya bi gën a mag kenn mënul tarbiya nit ba pare du du du ko fonkloo julli julli muy julli ci waxtu wi ci ci ci ci fonk ruku yi di matal fonk yi ak sujjóot yi di toroxlu ci boromam di di di di di di di ñaan boromam subhaanahu wa di jàng alquran bu set bu leer di teewlu maanaay wéet ak boromam maanaam fase adduna ak lépp lu matéri monde matériel bi lépp nga fase ko jàkkaarloog sa borom kese wéet ak moom ci biir julli gi loolu mooy mooy mooy tarbiya bu mag bi loolu nag soo ko xësee ba am après yeneen tarbiya yi sëriñ yi tarbiya ci la ñuy doog a ñëwee moo tax loolu jullit ñëpp ko bokk loolu juróom kii juróomi julli jullit ñëpp ko bokk moo tax tarbiya bi même bu dee sëriñ bi mën da ngay jaayante ak moom comme niñ ko gisee ci hadith ci ay ci bunt bi ci ci jotaay bi weesu a ah, al bay'atu baabu al bay'atu ala bu dee jaayante googu dana am mais jullit ñëpp bokk julli ci ci boppam ngir ni jullit ñëpp dañoo am vocation ci war a mën a am minimum de soobu ngir mën a mucc ci yu mën a mucc ci yu ngir mën a tamit di di di di di dëgmal xéewal maanaam yàlla borom bi subhaanahu wa maanaam dafa am minimum bu ñu war a am moo tax amul kenn kuñ ko wàccal ñun ñëpp a ko bokk mais nag looy gën di sóobu julli bi di gën a nekk loo xamante ne dañ ciy gën a insister ngir nga gën a mën a xam maanaa yi ak mbóot yi nekk ci biir ngir nga mën koo doxale moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne même sama armée man su may julli ci stratégie de guerre yépp ci laa koy sànni. maanaam xam-xam bi ci bi bi may bu ma nekkee di julli ci la xam-xam boobu di génn voilà loolu mooy voilà julli daf noonu la mel euh, moo moo tax misaal googu moo jëm mu ne fa salawaat xam si julli mu ne yamhu day far allahu bir yàlla bi buur yàlla bi yii ci moom ci barkeem alxataaya ñaawtee fi maanaam day tax ba ñaawtee fi day far maanaam day effacé wu day deñ ci nit ki ci boppam maanaam ndax bàkkaar nit ki bu koy def day takk ci moom day takk ci moom loolu moom moo tax su nit ki dee sëlmu su dee jàpp comme ni ko hadith Sunabihi bi waxe radiyallahu anhu maanaam su dee jàpp ah, Sayyidna Abu Hurayra tam radiyallahu anhu solo na ko su raxasee xar kanam wala loxom wala et maanaam partie bu mu raxas yi dañuy wadd ci lool ngir nit ki bu day takk ci moom day takk ci moom day nekk ci moom julli nag noonu la mel moom sangu la sangu moom julli yamul rek ci raxas partie nii de julli sangu la intégralement jàpp gi day wàññi day wàññi mbir mi rek mais julli moom mooy intégralité mbir mi loolu moom moo tax euh, hadith bi euh, bokk ci hadith yi gën a maanaam maanaam bokk ci hadith yi gën a mat a bàyyi xel te day junjaale maanaam aalamul misaal boobu te aalamul misaal boobu moom la ñu tudde aalamul xayal di ko tudde aalamul maani selon mbir mi di ko tuddee alamul barzax selon li nga xamante ne moom mooy jamono ji maanaam selon li ñuy wax ah euh, dégg nga kon lii day wane tamit ne imam al-Bukhari rahimahullah ba mu wax waxee fële ne as-salaatu kafaara fii mu ne salawaatul xamsu kafaara dañuy gis ne li muy wax ñaar yooyu duñ benn boo jàppee ne bii daa gën a jagoo rek parce que juróomi julli yi la ci wax et que bële julli rek de manière générale la mbir mi yamul foofu su doon loolu kese la maanaam répétition imam al-Bukhari dafa xew ni muy wax donc day mel ni kon répétition bi amul njariñ maanaam day mel ni répétition lay def fekk répété wul ndax ni mu doxale ak ni mu bindee saxee xam ni ngeen foog ne buy répété dina def loolu lu mu nga xamante ne maanaam ak yitte bu mag bi mu ko def nga xam ne xatta buntu balaa muy bind buntu mu ne ma waaw as-salaatu kafaara day day taxaw dem sangu hmm, sangu julli ñaar rakka ah. daagu bind baabu salaatu kafaara xadis bu mu nar a bind da dem sangu julli ñaar rakka daal di ñëw taxaw maanaam xoolal imaam al ñaata rakka la julli bi muy rek ngir bind saxee bi ñaata ñaata lu ëpp fanweeri junni rakka julli na ngir rek bind téere te benn bu ci nekk day listixaar ba borom maanaam ah listixaar borom bi doo ko bind doo doo doo ko inscrire doo ko inscrire bi am naa xadis yoo xamante na naroon na leen ci def waaye ba mu la see xaaree la mu ca jotee mayu ko mu bind mu bind ko ci saaxi bi mu bàyyi mais yi mu ci def yii moo yi nga xamante ne ba mu la see xaaree ba noppi la mu may na ko ah maanaam faydu bi mu ci jot may na ko mu bind ci xadis bi mu mu ko ci saaxi voilà loolu li tax ñu fonk Sahih Bukhari loolu ci la bokk maanaam bu bu kenn wax ne dafa am maanaam comme ni gars yi yi yar gi di wax naan dafa am ay xanaa kañ la am xaddaasa wala yu mel noonu maanaam kañ la nekk benn euh, sànq maanaam xeetu koo xam ne fin ku ku ku kenn warta laal la mais non mais dëgg la ni du yàlla du yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag yàlla la waxal yeneen bi la waxal sallallahu alayhi wa sallam voilà ci anam goo xamante ne anam bu bu spécifique xam ne kenn mënul sigi sàkk ci loolu hmm? ok euh, kon moom euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi rahimahullah imam Muslim indi na ko hadith <coughs> imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro deux mille huit cent soixante huit imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro quatre cent soixante deux imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro huit mille neuf cent vingt quatre neuf mille cinq cent cinq ak neuf mille six cent quatre vingt douze maanaam ñun ñëpp kenn ku ci nekk kon dañuy gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñeenti ñu ko ci indi ci waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullah kenn ku ci nekk benn yoon nga ko indi imaamu uh, Abu Dawud ak imaam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' na qaala baabu tadyi'i as-salaati an waqtihaa baabu buntu ngi nii buntu bii day leeral day wax tadyi'i as-salaati neenal julli an waqtihaa wala waxtu uh, maanaam uh, wax ji muy tarjuma bi mi ngi amee. Eh, ci riwaayat al-Humawi ak al-Kushmayhani maanaam ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko indi ci seen eh, Sahih eh, ci seen niñ ko indee maam ci riwaaya yi waaye sinon ñeneen ñi wuñ ko mooy ñoom al-Mustamli ak ñeneen rahmatullahi alayhim dégg nga mu ne kon nag baabu buntu bi mooy leeral tadiya salaati day maanaam neenal julli maanaam wooye fa julli mooy comme li alquran wax rek mooy fa xalafu min ba'dihim xalfun adaa'u ah, adaa'u salaata fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaat fa sawfa yalqawna ghayya dégg nga mooy ñi nga xamante ne ñoo seen ay mam dafa baaxoon mooy ñi sooratu Maryam li mu doon wax ni lim yeneen yi lim nit ñu baax ni man lim yeneen yi wax ni ñii la yàlla tànn ci njaboot yent yàlla Nuux min zurriyyati Aadama wa min zurriyyati Nuuhin wa mimman hamalnaa ma'a Nuuhin wa min zurriyyati Isma eh, Ibraahiima wa Ismaa'iila ah maanaam nga xam ne ay njaboot yenent yu baax yooyu lañu alayhim salaatu wassalaam ñoom ñii nag iza tutla alayhim ayaatuna xarru bu kii bukiyya ñoom suñu jàngee alquran seen kanam da dañuy rot sujjóot di jooy maanaam loolu du tegtale ne saa yuñ déggee alquran rek dañuy sujjóot waaye li muy tekki mooy suñu déggee alquran seen xol day sujjóot ndax ñoom seen xol dafa sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala seen xol day jooy toroxlul boromam subhaanahu wa taala loolu la loolu la aaya bi def waaye mu ne waaye nag loolu ña koy man mooy ñi fonk julli mais ñoom fa xalafu min ba'dihim xalfun dañoo bàyyi seen ginnaaw benn njaboot njaboot yoo xamante ne xalfun lañ leen di tuddee dañ leen dañoo nekk seen njaboot donc ci da dañoo juddoo ci ñoom rek ñee niñ fonki woon julli ñoom fonki wuñ noonu julli adaa salaata ñoom dañuy neenal julli te neenal julli moom muy indi wattaba'u shahawaat ñu topp seen bànneexu bakkan yi ndax hadith bi ñu romb léegi mooy ne julli bi moom mooy tax ba bànneexu bakkan yi nekk ci àdduna bi ak fitna yu bari yi nekk ci adduna bi fonk julli moom mooy tax ba fitna yooyu noonu géeju julli gi moo koy raxas waaye ah dexu julli gi moo koy raxas ci xolu nit ki raxas ko ci jëmmi nit waaye ñoom comme que julli dañ koo neenal moo tax dañuy topp seen bànneexu bakkan ci lu ne voilà moo tax fa sawfa yaquluna moo tax dañuy tase ak li nga xam ne moom mooy ak ndeew ci guri waaye wala boog fa sawfa yaquluna def na leen sànni ci xur wa ñu tuddee lay te sawara nga xam ne saa yu safara xëyee muslu ci ci gaa yi nga xamante ne ñoom nit ñi dañ leen di gis ci seen maanaam dañ naan diw kat doomi diw la wala sëtu diw la tax ñu nekk référence ba pare ñu jël nit ñi sànq leen ñoom bu ñu leen di sàlli sa war a bokkuñu fi ñuy sànni gaa yi ci def de ñoom xëy yi lañ leen di sànni moo tax euh, euh, sukkandikoo ci askan maanaam ci deret ci juddu nekk musiba bu rëy rëy boo xamante ne dox rek ko koy def comme ni nga xamante ne noonu la ko Cheikh Omar waxee radiyallahu anhu ñu koy indi ne sukkandikoo ci maanaam sa juddu lool li muy tegtale mooy waa ji dafa dof maanaam jàpp ne man fi ma juddoo fii la moo kon man nitu ko nit nitu yàlla laay doon wala ku sell la lool ab dofa koy def waaw waaw Cheikh loolu léegi euh, bu fekkente ne parce que euh, loolu muy ñaare day indi lu mel nii maanaam di doyadal julli xam ne da toog julli romb rombat rombat rombat saa yi ngeen ci ngeen ne rek yàlla nañu yàlla sàmm waaw wala euh, buñ la gisee ngay julli dañuy foog ne saway ci li muy def ñoru ndax parax paraxee ak et cetera yàlla nañu yàlla sàmm mais fii julli gi neenal julli gi mi ngi gën a ame ci waxtu bi maanaam wëlif waxtu bi maanaam mooy ba waxtu wi génn lool nag moom lay wax fii mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Muusaa mooy euh, Muusaa ibn Ismaa'il abu ah, mooy at-Tabuzaki ah, al-Minqari al-Haafiz ah rahimahullahu ta'ala ah, Abu Salama mi ngi génn àdduna ci weeru Rajab deux cent vingt-troisième année ginnaaw <coughs> Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ak imaam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen fëriñ ñi ci dañoo solo ci ku solo ci ñoom waaye hadith mi ngi ci kutubu sitta qaala nee na haddathana euh, Mahdi te moom mooy euh, Mahdi ibn Maymun al-Azdi euh, rahimahullahu ta'ala daaxantam nekkoon Abu Yahya al-Azdi al-Basri dëkk waa Basra comme Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki moom Basri la rahmatullahi alayhi Abu Salama al-Basri moom mi ngi génn àdduna maanaam Mahdi ibn Maymun mi ngi génn àdduna 172e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Ghaylan te moom mooy Ghaylan ibn Jarir al-Ataki al-Mu'awli al-Ataki al-Azdi moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi e, nettali ay hadiisam jëlëb Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu Abdullah ibn Ma'bad az-Zamani ak Ziyad ibn Rabah ak Abu Burda ibn Abi Musa di doomu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy ku mel ne al-imam Ayyub ibn Abi Tamimat as-Sakhtiyani ak Jarir ibn Hazim ak Shu'ba ibn al-Hajjaj ak ah, Hammad ibn Zayd ak Mahdi ibn Maymun ak Mahdi ibn Maymun bi ñu tudd léegi ak Abu Hilal Muhammad ibn Sulaym ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoom mi mel ni ñoom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu te at boobu ci la euh, Faras ibn Yahya al-Hamadani génne àdduna moom ca Kufa euh, Yahya ibn Abi Kathir ci la génne àdduna ca mooy mooy borom borom laa istata'u gaalul hmm. Yahya ibn Abi Kathir ak Matar al-Warraq ak Salim Abu an-Nadr ca ala sakna afdal salam ak Khalid ibn Abi Imran te mooy qaadi euh, Afriqiya mooy Afrique hmm. qaadi waa Afrique ñoom moom it année boobu ci la génnee adduna Ghalib ibn Zayd ibn Jad'an ak Qays ibn Hajjaj as-Salafi at boobu lañ génn adduna mooy cent Malik radiyallahu ta'ala anhu ah, ah, sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasulullah zul uznayni ah, radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a bari luñ jàngale ci hadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp ci ñaar téeméeri nit solo lañ ay hadiisam maanaam ñu bëri ah comme niñ ko gisee maanaam ñu bëree bëri sol nañu xadisam euh, ta'ala anhu deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis moom mooy musnadam mu bokk ci muksiruna yi radiyallahu ta'ala anhu imam Bukhari imam Muslim ñoom dëppoo nañ ci cent quatre-vingts xadis imam Bukhari wéetoo ci quatre-vingts imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis sabi sayyidina Anas radiyallahu ta'ala moom nee na wa qaala nee na maa aarifu xamuma shay'an dara mimma ci li nga xam ne kaana nekkoon ala haadi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi maanaam amul dara lu mu xàmmee fi ci lu yenente bi sallallahu bi mu fi jógee li nit ñi di defati xam xamu xàmmeetu fi dara xàmmeetu fi dara wala li ma gis yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa doon ko def saxaaba yu magi radiyallahu nekkee woon ko instant bi xàmmeetuma ci dara nit ñi ñu ngi ci leneen maanaam li muy tekki mooy bëri na ay mbir yu am solo yoo xamante ne neenal nañ ko kii la ñu ne ko as-salaatu ah julli la gaa a ngi julli de qaala mu ne alaysa xanaa du dayyaatum neenal ngeen maa dayyaatum li ngeen neenal fii haa ci biir julli gi te boobu daf fekk jamono boobu waa waa banu euh, Umayya nekkoon ci xilaafa comme ni ñu ñoom al ñoom al Walid ibn Abdul Malik eh, ibn Marwan ñoom mooy biñ nekkee xalifa nga xamante ne dañ daan yéexi julli gi subhaanallah imagine bi dañuy yéexi julli nga xamante ne comme le Ata ibn Abi Rabah ah, moom nee na daraan julli daraan julli tisbaar këram ñëw ci jàkka ji fekk ñuy ñëw ci jàkka ji toog ba takkusaan jot fekk ñuy waajee xutba maanaam di xutba àjjuma fekk ñi ngi ci tàkkusaan mais tisbaar la jullee ki lam ñëw fekkee tàkkusaan gi gaa yi di di di xutba rek yàlla ñu àlla xam ah waaw mais moom Saïd ibn Jubayr nga xam ne dañ leen daal gis ne ne leen ñu ñuy toog parce que du du doon ñëw bu ñuy bu julli tàkkusaan jot dañuy gis ñuy sëgg nii def nii di yëkkati seen bopp ak kii mbir maanaam di julli te fii ñu toog moo tax mu ne leen mais xanaa du neenal ngeen li ngeen fi neenal mooy waxtu julli mais xam nga ñii au moins dañ nekk ci jàkka ji dañuy yéexee julli gi mais dara dem julli ji quand te te du génn carrément waxtu daruri bi waxtu muxtaar bi muy génn maanaam loolu lay wax nii mais ñoom daañ julli ci waxtu daruri bi moom mooy comme li daloon Seydina Omar ibn Abdul Aziz hmm? radiyallahu anhu ba Seydina Urwa ibn Zubair ñëw wax ko loolu mais ñi nga xam ne dañuy topp muxtaar bi romb daruri bi romb beneen wax dugg ñu nekk ci lañ ne rek yal nañu yàlla xam après ñu neen ay wàlliyu lañu mais ban wàlliyu fan nga mësi gisee wàlliyu buy neenal julli Seydina Omar radiyallahu anhu moo tax gis nga li wax gis nga Seydina Anas lu mu wax radiyallahu anhu neenal ngeen lépp ba ci julli gi neenal ngeen ko parce que lu tax parce que soo neenalee julli lu gën a yi ci des yëpp ngay neenal comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu biñ ko jamee Abu Lu'lu al-Majusi bi mu ko jamee saay saay bu bon boobu ba mu dem ñu tëral ñu tëral ko deret ji di tuur mu mu perte conscience mais mu mu yi ñu ne ko julli jot na mu ne ajal laa hazza fil islaam liman taraka salaa waaw waaw kenn amul cër ci islam bu bàyyee julli ni ni ni noonu deret ji tuuru ci la jullee noonu deret ji di tuuru ci la jullee ba pare daan ni boo leen neena lay julli bu la wax soo leen neena lay julli na ngeen xam ni yeneen yi ci def ci lislaam yépp de foofu ngeen di jaare neena la moo tax du gis gaa yi lu leen dal dañuy neenal julli gi moo tax mboolem li lislaam jàngale dañ koy neenal maanaam parfois da ngay demander mi est ñoo ko teg wala dañ leen liggéey wala dañ leen a jekku wala lan la wala lan la tellement que mboolem li lislaam di bañ dañ koy prôné dañ koy day mel ni dañuy mel ni ku koy saxal mboolem li lislaam di digle mais dañ koy woyofal doyadal ko ba mel ne comme si garawul su la bañ cee yal nañu yàlla sàmm. xadis bi imaam al-Bukhari dina ko indiwaat léegi xadis numéro 530 insha allah imaam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro 204 2447 imaam Ahmad dina ko xadis numéro 11977 13168 ak 13861 euh, kon xadis euh, bi ci waa ashaabu kutubu sitta imaam at-Tirmidhi imaam al-Bukhari ak imaam at-Tirmidhi rek ñoom ñoo ko indi te kenn ku ci nekk. Eh, imam al-Bukhari ñaari yoon la ko indi bii ak hadith bi ñu jëm ni imam at-Tirmidhi benn yoon la ko indi rahmatullahi ala al-jami' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathana Amr ibn Zurara ah, gisoon nañ ko ci eh, bu yàggul dara mooy Amr ibn Abi eh, Amr te moom mooy Abu Amr boobu di baayam mooy Zurara ah, ibn Waqid al-Kilabi mooy Abu Muhammad an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala moom mooy dakantalam moom mi ngi nettalee jëlee ci sëriñ yu mel ne Hushaym ibn Bashir al-Wasiti Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida Abdul Aziz ibn Abi Hazim ak Sufyan ibn Uyayna Ziyad ibn Abdullah al-Bukai ak euh, Isma'il ibn Ulayya ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tabaqa boobu amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom ñii ñoo solo ci moom seen xadis yi tamit ci ñooñu rek ngay gis seen ah, xadisam ci ci téere yooyu ñetti téere yooyu la nekk ku mel ne Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Abu Muhammad ad-Darimi ak Ibrahim ibn Abi Talib ah, ak al-Hasan ibn Sufyan ak ah, Abul Abbas as-Siraj ak Musaddad ibn Qattan ak ñeneen ñoom ñoom solo nañ ci moom mi ngi génn àdduna 238e année ci li imam al-Bukhari wax. rahimahullahu ta'ala qaala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil te moom mooy ibn Abdullah Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubayda al-Haddad moom rahimahullahu ta'ala moom di waa Basri Basra ginnaaw ga mu nekk waa Baghdad rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo ngi solo ci moom benn hadith imam an-Nasa'i solo ci moom ñetti xadis ñooñu rek solo ci moom ñeneen ñi ci def solo wuñ ci moom rahmatullah alayhi mi ngi génn àdduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Usman ibn Abi Rawat te moom mooy papay Abdan Abdan ak Shazan moom mooy seen baay Abdan Abdul ah, Abdullah ibn Usman ah, ah moom ah, ak Abdul Aziz ibn Usman ibn abi rawat ñoom ne al-Ataki abu abdullah mooy daakatalm abu abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, am na amoon moom mooy mooy mu ne ah, euh, mbokkam Abdul Aziz ibn abi rawat ak jabalata ibn abi rawat ñoom ñett ñi ay frère lañ comme li imam ahmad wax rahimahullah nekk boroom maanaam dëkk kër goo xamante ne këru sellte la ak jaamu yàlla bu sell bu rafet ah rahmatullah alayhim euh, moom imam al-Bukhari moo solo ci moom ak mus imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom ñett ñi tamit ñoom ñoo solo ay xadiisam ah rahmatullah alayhim mooy axi Abdul Abdul Aziz mooy Abdul Aziz ibn Abi Rawat maanaam annahu qaala nee na sami'tu dégg naa az-Zuhri moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Abu Bakr al-Madani ah imam waa Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaam gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu mu ne daxaltu dugg naa ala Anas ibn Malik sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala wax nañ ko léegi bi Dimashq ca Dimashq waxoo fekk moom yàpp kii mu jooy maanaam Damas la ko fekk muy jooy moom ñoom lu naqari lu bon bu xewee dañuy dañuy jooy dañuy xam ne lii musiba am na mm-hmm. waaye képp koo xamante ne li bon lii xew naqari wala maanaam yëngalu la dim ko dara moo grawul sama dund moom mi ngi nii mi ngi neex baax na amul problème loolu moom maanaam nit ku baax ak nit ku bon bokk na ci fi gën a mag du fi ñuy tàqali ko mooy yu baax yi ak yu bon yi seen xol du ci yam nañ ciy réagir nit ku baax lu baax da koy neex lu bon da koy naqari waaye nit ku bonit lu bon da koy neex lu baax da koy naqari wala boog mu nekk koo xamante ne du day day nekk day am statu maanaam lu baax ak lu bon duñ ko yëngal mais nit ku baax moom faaw lu baax di ko neex faaw lu bon di ko naqari waaw dégg nga mooy fa qultu nee na ma ne ko maa yóbbu fekk la ko fa yóbbuwoon mooy li ko li ndax li tax mu ne leen mais xa gisatuma fi dara li tax maanaam mooy dafa demoon Dimaas Dimaas la ko fa yóbbuwoon euh, mooy Basra mooy Hajjaj dama gis da dem. foofu ngir boole ko ci al Walid ibn eh, Abdul Malik ibn Marwan moo nekkoon xalifa bu mag bi mm-hmm. eh, Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi la tegoon fële mm-hmm. moom mu nekk fay parce que daf ko tëkku woon tamit mm-hmm. eh, te comme jot naa rey parce que Hajjaj boobu jot naa rey deux mille sahaba et que soixante dix mille personnes en tout la rek mais nag hécatombe li ñu naan hécatombe moom loolu la def ah moo tax euh, kuñ mën a tuddee jarbaatam mooy Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu daal ni yeneen xeet yëpp bu ñu indi woon seen ñu bon ñi ñun bu ñu indee Hajjaaj rek ñoo leen di noon voilà waaw Seydina Saïd ibn Jubayr boo gisoon nañ ko radiyallahu mooy taal Seydina Abdul Abbas boobu radiyallahu moom la mujjee rey moo tax mu koy ne dane ko maa ngeen ñaan yàlla bu yàlla bul joxati kenn bul joxati auto kenn maanaam bul mayati autorité ci kaw kenn maanaam ci ci xàjjaaj bul ko mayati autorité ci kaw ci kaw kenn ginnaaw man naa nekk ki muy mujjee def ni muy def voilà mu rey ci ëllëg seen génn àdduna bis boobu la mujjee rey bis boobu la mujjee am autorité ci kaw nit waaye Seydina Anas radiyallahu anhu dem boole ko ko ba bu ñu bindu ko leer d'ailleurs dañu ko mais yéen nan ngeen mën a taxawee ci kanam mais yéen ci kanamu ku ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ma ànd ak fukki at lépp amul benn njariñ amul benn gëdd boo leen may jox. maanaam Hajjaj daal di commencé ndànk mu dem boole ji ko Dimash Dimash Abdul Walid ibn Abdul Malik bindu ko leetar boo xam ne koy liir ay ñaq ñoo doon tooyal leetar bi mu bàyyi pour pour pour mu bàyyi seen naa daf bu ko laalee boo ko laalee voilà radiyallahu na ba ma ko fekkee Dimash muy jooy ma ni ko fa qaala mu ne ko la mu ne <coughs> faqultu man ko maa yubkiika lu la jooyloo fa qaala mu ne laa a'rifu damaa xammitu shay'an dara mimmaa ci li nga xam ne adraktu fekke woon naa ko ci yenente bi sallallahu alayhi illaa lu dul haadihi bi la julli julli rek laa fekk laa fi gis nit ñi di ko def mu nuroog li yenente bi doon def sallallahu alayhi wa haadihi te bii julli qad diyyaat neenal ngeen ko maanaam wooyof maanaam waxtu yéen a ngi koy sàggane ngeen waaw hmm? ah. léegi mu ne waqaala ah. mu ne waqaala wax na Bakr ibn Xalaf te moom mooy ah, Abu Bishr al al Basri al Muqri moom nekk koo xam te ne jàngkat alxaana bokkoon ci taabi'i rahimahullahu ta'ala te moom mooy Bakr e, ibn Khalaf e, moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo solo ci moom ta'liqan ak imam Abu Dawud ak imam Ibn Majah hadith bi kese la am nag ci Sahih imam al-Bukhari ba Sahih imam al-Bukhari jeex fii rek lañ ko tudd te mu'allaq la moom ci ta'liqat yi la la bokk mi ngi génn àdduna deux cent quarante yëpp année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Bakr al-Bursaniyu te moom mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Bakr ibn Usman al-Bursani rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la tamit mi ngi génn àdduna deux cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk koo xamante ne euh, <coughs> borom teggin yu mag la woon euh, nekk tamit bokk ci siqaat yi rahimahullahu ta'ala mu ne axbarana xabaar nañu Usman ibn Abi Rawwad mooy ki ñu gis léegi mooy papa ñoom Abdallah rahmatullahi alayhi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 lan Qays waaw ibn Abi Hazim waaw mhm. <coughs> waaw loolu la léegi lan nga comprendre saxaaba saxaaba mooy képp koo xamante ne. loolu laa lay wax ni voilà saxaaba yii lay wax dafa am <coughs> euh, fukki saxaaba yi gën a mag mooy Seydina mooy ñeenti xulafaa raashidun Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usmaan Seydina Ali ak yeneen juróom benn yi Euh, Talha ibn Ubaydullah Seydina Zubayr ibn Awwam Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn euh, Zayd Abu Ubayda ibn Amir ibn al-Jarrah ak Seydina Abdurrahman ibn Awf mooy fukk yooyu radiyallahu anhum moom rek Qays ibn Abi Hazim bi rahimahullah moom kese moom moo soloo xadiis ci fukki yëpp maanaam euh, kenn ku ci nekk ci moom moom dana ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu dégg naa ko mu ne nangam ne Seydina Omar nee na nangam ne Seydina ku ci nekk nekk lu na say hadith. mais a il hmm. waaw <coughs> loolu daa kontiwul parce que day ñëwoon na Madina wax ne la le premier hadith bi mu nettali bi mu jàngale mooy bi mu ñëwee fekk naa Abubakar radiyallahu anhu yéeg ci kaw minbar bi di def xutba. maanaam dafa ñëw fekk fii naa Abubakar radiyallahu anhu yéeg ci kaw bi di wax di wax gaay di la di di di di delloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy waxam ju siiw jooju ku doon jaamu yàlla yàlla maanaam ku doon ku doon jaamu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yent yàlla moom dem na waaye ku doon jaamu yàlla yàllaa ngi fii di dund te du ñi delloo seen xel mu daal tari aaya bi maakaan ah, ah, ah, naka aaya bi bi nekk sourate Al Imran dégg eh, waaw ma kaana muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa im wala afa im mata aw qutila inqalaba inqalabtum ala ala aqabikum faman yanqalib ala ah, ala aqibayhi ah, naka falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shakirin jazakumullah xayr voilà non Quand on n'a pas l'heure, comment est-ce qu'on fait pour se repérer sur les les les heures de prière? waaw loolu dinañ ko jàng insha allah loolu